moo tax bari na gaa yoo xam ne réfugié yoo xam ne dañuy dañuy créer rek dañu naan ñoom foofu dañ leen di bunduxataal wala en Afghanistan on les a torturés alors que dara du ci dëgg te ñooñu nag la association yooyu droit de l'homiste yi di gën jor seen papier nag waaw di leen topp ba am ba ñu am papier dimbali leen lépp waaw naan vraiment il a souffert il dara parce que waa ji wax na kese amul benn investigation bu bu sérieux bu ci am waaw benn investigation bu sérieux amu ci waaw amul benn investigation bu sérieux parce que diw daal nee na il est torturé chez lui fële ca Irak wala fële ca Afghanistan ñu ñëw nag topp ko ah ne dañ koy utal li nga xam ne mooy ay peep ay papier lu ne nag ñu utal ko ko nag waaw ngir mu mën a dem ngir ngir ngir nekk fële nga xamante ne nii mooy ci réew miñ ñu mooy les les pays des droits de l'homme waaw loolu rek a fi am ni Mali ko xasaan loolu loon def waaw ñëw naan ko am jëlal sama lettre bi boo liiree sama lettre bi lii wa ci ne waaye yow buur yàlla tegu la ci ardu madi ardu hawaanin wa madiya tegu la ci suuf soo xamante ne nii suufu ah booy toroxee la ak bu ñuy sànge say àq <laughs> ah nee na bi ma ko liiree nag fal xaq ñëwal fii ñëwal fii waaw ñëwal fii fal xaq bi naan waasi boo ñëwee ñoo lay jàppale dimbali la nga nekk nga retrouver ses tes droits perdus waaw nee na sayd <laughs> naa kàmbu nee fa qultu bi ma ko liiree ma ne xiina qara'tuha wa hadhihi aidan min al lii de moom ci nattu bi la bokk lii moom ngandum nattoo ngi parce que non xoolal rek xoolal gis nga gis nga saxaaba yi ni ñu wute woon ak ñun gis nga gaay ko fi doon yépp nekk ay réfugiés politiques parce que kat dañu def lu lislaam xaraamal wala lu seen waa réew loo xam ne dara jëlewuñ ko fenn lu dul yée ay ay dépravation des mœurs yu jële Occident yu gis waa Occident di ko def ñu ko fay def bañ jàpp leen comme jigéen ñi sëy seen biir ñu jàpp leen ak góor ñeeg yooyu jàpp leen mooy dangay gis Maroc xam nga temps yi am na bu fa amoon gaa yi kii yee nga gis gaa tëb nag waaw c'est pas normal c'est leur corps c'est leur les droits de l'homme ay kii ak yooyu mooy gis nga ni ñuy tëbi loolu la Malick Hassan defoon pourtant arab yi Médina yàgg nañoo am ak ak ak ak décor <coughs> Makka yàgg nañoo ñàkk gaa yi newuñ fa sax di di jéem tal seeni affaire ak yooyu jullit ñi bañ nee màkk doonuñu leen bundu xataal di leen def lu ne est-ce que déggoon nga benn buur ci buur yooyu yëguñu ko woon yonent ma lay saam 13 ans yi mu def màkka ñu leen di bundu xataal bañ dem Éthiopie ñiy jaar fu ne ci kaw suuf di wuti fu ñuy fu ñuy dawoo làqu nekk ay ay ay daw làqu ci réew yi di xool fu ñuy rawale seen diine ñoom yëguñu ko woon est-ce que déggoon nga kenn ku ŋaaŋ ne e eh, bind yonent ma lay saam ne ko kaay ci ñun doo ko dégg doo ko dégg waaye nag bi nga xam ne gis nañ koo xam ne waa l'islam hein parce que li l'islam tëral lañ bañ wala lañ def contraire bu ñu leen di teg ay daan ñu ne nag du ci dal te yow moom ñu koy teg fexeel ñëw ci ñun waaw def ay ay ay kii internationaux fu nekk ay ay kii campagne libéré xaw ma ñoom ñan voilà ils n'ont rien fait c'est leur c'est leur corps ils en ont le droit ils elles ont li elles sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur ce qu'elles veulent de leur corps yooyu la ngay dégg waaw Seydina Kaab ibn Maalik nag xoolal moom ni mu xalaate neewul ne é eh, lii de moom du muur muuraake la waaw waaw <laughs> mu ne ma lii moom am nattu la moom mais lii nag mooy man sama man nag xoolewu ko côté wu muur lii du muur muuraake la occasion mu ngoog lii de moom wokkatu bu daje gestu la déedéet ne ne lii moom vrai nattu la ba yéeféer yi di ma proposer naan ma ñëwal ci ñoom subhaanallah ma a'zamahu min bala nee na li ma def hein fatayaamamtu biha tannuura fa sajartuha biha damaa dem jël kayit gi ñëw ba ci furno bi ah fi ñuy defare mburu mi ci sama kër ah ma daldi ñëw ba foofu daldi ko ci tiimale lakk ko voilà daal di ko ciy tiimale tannuur gi di di di di bi daal di koy lakk lakk kayit gi bugguma sax mu am tras ñii ñii day ma waaw voilà te pourtant malgré ne man na ne moom soxla woon ni waaw mu ngi ci problème daanaka kenn tuddatu ko kenn kii neewul occasion la kuñ ci waxoon lool suñu pays africain yi wala jullit yi président de la République wala président des États-Unis walla de la France wala de de de de ne la maa la jox visa ñëwal sama dëkk te gaa yi contraindre la ngir téye la doo xalaat sax doo hésiter doo hésiter ca saa si ngay dem nee na mu jël kayit gi ci boppam lettre ba teg ko ci fourne bi mu daal di jëf mu daal di jëf daal di tàkk matal ko waaw. waaw moo tax bu su araa yi nga xam ne en général surtout moom mi nga xam ne sha'ir la dañ doon tagg nit ngir am la ca poosam comme niñ gisoon ci yàlla al-Mutanabbi doon tagg amirud dawla waaw waaw ak yooyu mooy bari na ñoo xam ne dañ doon tagg nit ba léegi rek ni ngay gise nit ñi di yalwaan di di di di tagg nit ngir mu ngir la ca poosam waaw taggaate bu metti gi yëpp bëgg rek li ci poos bi loolu kese la lu mel noonu mais malgré loolu nga xam ne shu'ara yu noonu la ñoon mel mais moom dane dew ma parce ndax kii sopp buur yàlla moo fees ci xolam ndax nit ki du gëm dëgg-dëgg li yonent bi alayhi salaam wax an yakuna allaha wa rasuluhu an yakuna allahu no an yakuna allaha wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma buur yàlla ndawam bi buur yàlla subhaanahu wa ndawam bi gënal ko leneen lu dul ñoom ñaar moo tax mu bàyyi fi nooflaayu dem ca Sham dëkk bu naat buur bi moo la invité moom moo la ne kaay nekk fi waaw te duma la génn sa diine ah. restel li la neex voilà mais mu bañ mu taal mbir mi waaw Allah nee ma daal di koy taal kay Hmm? mu ne xatta ida madat arbauna min al nii laa nekke maag sama ñaari mbokk ya ba ni nga xam ne ci la quarante jour di rombe ci cinquante jours yi waxoon nañ la total bi yépp cinquante jours la waaw nee na nag nii lañ nekk ba cinquante jours yi daal di romb waaw cinquante jours yi romb non quarante jours yi ci cinquante yi kon mu des dix waaw nee na nag bi mu desee dix jours wastalbasal waxyu ida rasulu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yatini fa qaala inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ya'muruka an ta'tazila imra'ataka qaala fa qultu utalliquha am maadha af'al qaala laa bal i'tazilha fala taqrabannaha nee na noonu laa nekk ba quarante jours yi mat nee na wahyu bi nag dara wahyu bi ñëwul mooy buur yàlla wàccewul dara loo xamante ni mooy luy wax ci suñu mbir la waaw waaw dara wàccewu ko nee na ba ni nga xamante ni ci la ma ndaw yonent bi alayhi salaatu wasallam di dikkal waaw dikkal ma ne ma mooy mu am kum yónni ci ñun ñett ñooñu mu ne ñu mu ne ma wax ñu ñun ñetti ñépp ku nekk mu dem këram wax ko ne ko ndaw yàlla li nee na na nga sori mooy na nga na nga sa soxna mooy bul joteeg moom ci sëy de bul sëyateeg moom waaw qaala nee na fa qultu ma ne ko utalliquha am maza af'al nee na ma laaj waa ji ne ko mais lool lu muy tekki ma bañ a sëyateeg moom mooy lan mooy dama koy fase wala lu laay def mu ne déedéet nee na waxu la bu ko neewul nga fase ko de mais nee na bu bul joteeg moom mooy bul am ak moom rapport de fala taqrabanna bul bànneexu ci moom dara qaala nee na fa arsala ilayya saa fa arsala ila saaxibaya bi misli dalik yonente mi alei satu salaam yónni lu mel noonu sama ñaari àndandoo yi di Hilaal ibn Rabi' Hilaal ibn Umayya ak Muraaratu bnu Rabi' radiyallahu anhuma lu mel noon nee na nag kanta faqa fa qultu limraati man nag Ka'b ma ne sama soxna ba mu demee noon ma ne ko ilhaqi bi ahliki fa kuuni indahum hatta yaqdiya Allahu fi hadha amr ma ne ko ah comme que deme na nii léegi yow sama soxna ni ngay def dangay dem ci saw njaboot dellul ci say ñoñ ba buur yàlla di àtte di dogal ci suñu mbir waaw yow man ngaa dem sa kër en attendant waaw mu ne fa jaa'at imra'atu Hilaal ci la imra'atu Hilaal ibn Umayya dikke Yonent mi alayhi salaam côté bii gisoon nañ ko mi ñuy star jamaam xaalat fa xaalat mu ne kon kon ñu gaaw lahu mu wax ko ya rasulallah yow ndaw yàlla sallallahu alayhi wasallam inna Hilaal ibn Umayya shaykhun daa'irun xaadim ne ko Hilaal ibn Umayya de moom nit la koo xamante ne nii ah dafa mage de amatul doole amul nag ku ko liggéeyal fa hal takrahu an akhduma est-ce que da ngay est-ce que da nga sib bëggoo ma ma liggéeyal ko qaala laa walakin laa yaqrabannak yonent ma la saa saam ne non bañu ma mu liggéeyal la bañu ma mu liggéeyal la waaye bu la laal mooy bu mu sëyeeg yow bu mu benneexu ci yow dara de fa qaalat innahu soxnaam si ne innahu moom hilaal de wallahi maa ngi wàcc yàlla maa bihi xaraka maa bihi xaraka amul benn yëngu-yëngu muy yëngu ilaa shay'in du yëngu ci dara fa wallaahi mu ne maa zaala yëpp kii moom de maa ngi waat yàlla ne deñul di jooy mundu kaana ba depuis lii nii xew mbiram mii min amri ci mbiram maa kaana ilaa yawmi ilaa yawmi haadaa ci bésam bii depuis boobu moom jooy rek lay def waaw nee na fa qaala qaala fa qaala lii ba'du ahli Seydina Ka'b ibn Maalik nee na am nag lenn ci sama njaboot mooy am naa jigéen ñi lay doon parce que góor ñoo xoon nañ bu kenn waxam ak ñoom mu ne ma law ista'dhanta ne ko mais mënoo woon a ñaan yonent bi saa saam comme ni soxnaay Hilaal wax au nga nga ne ko demal sa kër yaay nii nga ko wax mu dem kër baayam mais mënoo ma woon mënoo ko woon yónnee ci yonent bi saa saam wala nga dem ne ko yow it soxla soxna si di la liggéeyal. faqad adina limraati Hilaal ibn Umayya an taxdumahu ah. ndax moom ndax moom yonent bi alayhi salaam permettre na soxnaay Seydina Hilaal ibn Umayya mu koy liggéeyal radiyallahu ta'ala nee na fa ma ne laa astadinu fi ya rasulullah non non loolu moom du ma ko def du ma sàkku ndi ndigal dara yonent ma lay saam ci sama soxna ma koy bàyyi déedéet wa maa nii yudrini madha yaqulu rasulullah ak lan moo ma xamal bu ma demee ci yonent ma lay saam est ce que lim may kële dina ma ko may idha fii fiha wa ana rajulun shab tam man ma nekk koo xam ne man may jeune man bokkuma ak Hilaal Hilaal mag la Hilaal mag la man nan laay nekk jeune dem di laaj yonent bale saa saam lool lan moo leen xamal ne loolu la non kon loolu du ma ko def ah. yow sa conseil bii duma ko dox du ko def nee na fa labistu bi dhalika ashra layal noonu laa teeg continuer ci lii ashra mu mat lan dix jours fa kamulal nal xam xamsuuna layla nee na nag mbir mi daal di mat xamsuuna layla ba mu matee cinquante jours nag kon mooy inna ma'al usri yusra diiq bu ne buroom bi dina def maxraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxraja ku ragal buur yàlla rek buur yàlla dina defal uside ne la utal moo ciy génne problème yi nu man ni metti metti léegi nag mu ne bi nga xamante ne nag ci la kamu la ci la mate lanal xamsu xamsuuna layla cinquante guddi min xiina nuhiya an kalamina boo jàppee dépp bañ ñu teree ñu wax ak ñun mooy premier jour ba nit ñu wax ak ñun qaala thumma sallaytu salata subhi sabaha xamsiina layla ala zahri baytin min buyutina nee na ma julli julli fajar benn ci suñu kaw étage benn ci suñu kër yi waaw falaa jullee fajar keroog waaw nee na ba ma fa jullee ca su fajar ga noonu fa bayna ana jaalisun ala al xaal allati zakara allahu azza wa jalla minna nee na ba nga xam ne ci laa toog ca xaal ba nga xam ne moom la suñu boroom subhaanahu wa taala tuddal ñu waaw nee na qad daqat mooy mbir mi xatoon na mooy lan la suñu boroom wax wa wa daqat alayhim al ardu bima rahubat wa daqat bina al ardu bima rahubat suuf si daal di xat ci ñun malgré li mu yaatu li mu yaatu suuf si daal di xat ci ñun mooy comme li ba loolu dal ñu waaw mu ne qad daqat alayya nafsi sama bopp it xat na ci man de daqat alayya na ci man bima rahubat malgré ak li muy yaatu yaatu sami'tu ci noonu rek ma jullee fajar toog te cinquantième jour ba sawta saarixin e, ca saa sama dégg kuy wax ca kaw waaw koo xam ne dafa yéeg ala aw wa ala sala dafa yéeg sala dafa yéeg sala denn tund la waaw mooy sala googu ñu gisoon ci seyna Abu Zar ida balagal bunyaanu salan faxruj minha la seyna Abu Zar ne woon man yonent ma lay sar sa moo ma jox sax moom moo ma ne moo ma conseillé woon ne ma bé Medina bu kër yi di yokk di yokk ba agsi dëkk sala moom fii nii ci biti tund wi nii bërëb bi fii tund wi fii ah, naa génn voilà foofu mooy sala waa ji yéeg nag ca kaw tund woo ci sala nee na man daal dama fa ma toog julli ba pare toog ca kaw étage bi laa dégg ab koo xam ne dafa yéeg ci sala yuuxu ca kaw yaquulu mu wax bi ala sawti ca gën a baatam naan ya kaabam na malika bashir yaa kaabam man daal damaa tey dégg ab baat laa dégg ca kaw mu naan ma yaa kaabam yaa kaabam na malik yow kaabam na wax jaa ngay jóge ca tundu Sal'a ca montagne Sal'a naan yow Ka'b ibn Malik abshir bégal nee na ba ma déggee lool ma xam ne sama affaire baax na kon fa xarartu saajidan fa xarartu ca saase ma ma ma ma boof ma sëgg daal di àgg suuf waaw mooy si suuf si laa toogoon dama toogoon noonu mooy ma def nii nit ki buy sujjóot wa araftu an qad jaa faraj ma xam ne waay waay waay waay waay sama affaire baax na mooy issue am naa issue problème ba ma ne woon issue am naa ko voilà mooy buur yàlla def na maxrajan waaw waxoon na la wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxraja dina ko defal maxraja waaye dina ko wërsëgal foo xam ne yaakaaru ko woon moom nii yaakaaratul woon ne dinañ ko kii ah. surtout dernière ligne droite bi lan lañ def dañ ne ko yow bul jegee sa soxna yéen ñett waaw ndekete yow mbir mi fina suñu boroom a ngi xaar yooyu yépp di de xool nattu bi est-ce que dinañ ko d'accord malgré liñ def mooy pour mu daal di leen yu maxisa tëggaat leen il faut mu jaaraleen natt bu mel nii ba xool ndax ñoom dëggu nañu ci liñ doon wax dinañ ko àttan buñ ko nangoo bu boobaa ma jéggaleen buñ ko nangoowul nag mooy duma leen jéggal léegi nag ba mu defee lool nee na ci ba ma déggee loolu waa ji ab abshir ci saasa ma ma ma sujjóot waaw muy sujjóotu shukri shukri waaw loolu sunna la nga toog ñu wax la xabaar bu neex nga daal sujjóot waaw wa xarra raaki'an thumma anna ah, ah? nga sujjóotal borom bi subhaanahu wa taala sujjóotu shukri léegi am na benn laaj mais sujjóotu shukri lu ma ciy wax xam nga sujjóotu tilaawa xam nañ li ñuy wax sajada wajhi lilladhi xalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu ah yooyu ngay wax ba ni mu jeex mais léegi man sukkur nag lu may wax mooy bu ma jàngal alxuraan ba am sajda loolu laay wax ah fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiin léegi man eh, bu dee ne nag <coughs> sujuudu sukkur sukri lan laay wax bu dee ne man dama sujoot ngir sant comme lu mel nii nouvelle bu neex dikkal ma bu dee nouvelle bu neex damaa dikkal ma sujjóot lan laay wax boobu dañ naan la am nañ lenn <laughs> parce que yonent ma lay saar salaam bi nga xam ne sabbih isma rabbikal a'la dafa wàcc dana ij'aluhu fi sujudikum def leen ko ci seen sujjóot yi mooy sabbih isma rabbikal a'la te foofu tàqantewul deful deful deful opposition entre sujjóot bi ak sujjóot bi moo tax sujjóotu tilaawa sax nit ki mën na caa wax subhaana rabbiyal a'la mooy booy jàng alxuraan ba sujjóot mooy sajada wajhi bi da koy wax mais bu la neexee nga dolli ci li nga xam ne mooy lan subhaana rabbiyal a'la wa bihamdi subhaana rabbiyal comme li ngay wax rek boo julli boo sujjóotee voilà comme que nag foofu yonent bi alayhi salaatu salaam def leen ko ci seen sujóot yi te sujóotu shukri mina ci sujóot yi la bokk non kon dañ naan lool nga fay def parce que loolu moom amul lu ko lu ko tënk voilà waaw mooy kon boo sujootee da ngay su daa subhaana rabbiyal a'la wa bihamdi gàcc nga laa maa borom bi nga xam ne woo naa sellu borom bi maa ngi feey ah, feey ci géejug borom bi nga xamante ne nii sori na li nga xam ne moom la ko ñu xamul liggéey ma a taqal te taqul dara moom qudduus subbuux rabbul malaa'ikati war ruux allah xam nga loolu dañ ko wax ci sujud ah waaye moom danoon subhaana rabbil a'la yi ba sabbih isma rabbikal a'la sabbalal sa borom bi nga xamante ni al a'la mooy kii bi kawe waaw mooy boobu noonu ah danoon ngeen def ko foofu kon yow da koy def foofu mooy loolu la subhaana rabbil a'la wa bihamdi allah ma a'zama ma a'zamahu ma a'zama waaw nga def shukru voilà kon mu daal di nee na ma ma daal di fa xarartu sajidan wa qad araftu annahu jaa faraj ma xam ne yée ab ab ab yomb yomb dikk na nee na ma xam ne ah buur yàlla indil nañu yomb mooy mooy faj na suñu suñu mbir baax na léegi mooy defaru na nee na qaala fa aadana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi tawbatillahi alayna xiina salla salaat alfajr nee na yonent bi alayhi salaatu salaam daal di jox ndigal nit ñi ne leen man ngeen a yëgal mbir mi ba mu jullee fajar ba pare ci la ko yëgle mooy man ndeke fi ma jullee ci suñu kër googu ci kaw ndeko yonent bi alei satu salaam ba mu jullee ca jamaawam ji jàkkaam ja fajar ah ca noon ci la yëglee nit ñi moo tax waa ji gaaw daw yéeg salan wax ca kaw na Ka'b ibn Malik Bashir waaw nag ba mu jullee fajar ba pare la léegal nit ñi ne leen man ngeen a yëgal bon nouvelle bi seen mbokk yi muy Ka'b ibn Malik Murara ibn Rabi' ak kan Hilaal ibn man ngeen leen a jox la bonne nouvelle am na ci riwaaya boo xamante ne nii bu Isaaq ibn Rashid ak riwaaya Ma'mar dane ba nga xamante ne nii ci la fa anzala allahu tawbatana ala nabiyihi xiina baqiya thuluthul axiir min al-layl ba mu desee un tiers bi ci guddi gi ci la suñu borom wàcce aaya yi nekk suuratu tawba di wax ne ñun ah nangu na suñu tuub nee na wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inda ummi mu ngi woon kër yaay ummu salama néeg yaay ummu salama fala aye woon nee na wa kaanat ummu salama muhsina fi sha'ni ku doon rafetal la ci sama mbir man kaam muta'anniyatun bi amri fa qaal ku ku préoccupé woon la ci sama mbir lii ma dal waaw ku ko touché woon mu ne yonente salaam fa qaala yonente salaam nag bi bi wahyu bi wàccee mu ne ummu salama yaa ummu salama yaa umma tiiba ala kaam qaalat afala ursilu ilayhi fa abshir ha nee na yonent bi saab saab ba affaire yi wàccee la ko wax yaa ummu salama ne ko nag ah borom bi jéggal na kaabu de tiiba nangu nañu tuubu kaabu kaabu ibn Maalik mi mbir yi dal mu ne ko ndaw yaay Ummu Salama ne ah est ce que kon du ma yónnee léegi même ci guddi gi nii yónnee ci moom bégalal ko ñu ko yëgal mu ne ko idan yuhattimukumu naas fa ma nawma sa'iral lay mu ne ko boo ko yëgalee loolu de bu ko boo ko yëgalee nit ñépp a ñëw fees fi del te nag dinañ tax du ngeen nelaw li des ci guddi gi ah waaw hatta idha salla al fajra aadana bi tawbatillahi alayna mu daal di yëgle li nga xamante ne mooy hein yëgle li nga xam ne mooy tuub gi ñu buur yàlla nangul suñu tuub waaw kon loolu la nee na kon fa ah ba mu jullee fajar yonent ma lay saar saam yëgle suñu tuub voilà nee na nag fa dhahaban naasu yubashiruna naa nit ñi nag tasaaroo gi nga jullit ñi mooy nit boo koy mere na nga koy mere ngir yàlla boo koy mooy bu yàlla ma taxoon nga mere ko bëgg newaat bëgg ko ci saa si da nga koo war a bëgg waaw waroo fi nekk di jàpp sa xool naan lii wëg lii gis nga ñii parce que ndigal yonent ma sa saab moo leen wax lii te loolu la yàlla dogal ne nii la ñuy def noonu lañ leen def ngir xool ndax gaa yi dëgg nañu ndéet waaw afa hasiba an-naasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun est nit ñi dañu yaakaar dañuy soog naan gëm nañu rek te ken du leen nattu bañ leen a nattu kon nag yonent ma ba mu ne bi nga xam ne nag ci la mbir mi am nii nit ñi pour kontaan gi ñu kontaan te kat ñoom ñoo ko duloon nuyu léegi parce que lool ci amrullah wa amru rasulihi ci ndigalu yàlla ak ndigalu yonentam alayhi salaatu salaam ci lañ newoon looloo taxoon doonuñ ko nuyu bi nga xamante ne suñu borom wàcce na aaya yi koy tuubal nit ñi dañoo kontaan waaw nee na moo tax nit ñi daal di tasaaroo waaw nit ñi tasaaroo yu bashiruna naa di waaye ku nekk jëm fa fa ñu dëkk kër ci ñiy jëm kër Muraara ñee jëm kër Hilaal ñiy jëm sama kër ngir bëggloo suñu jox ñu la bonne nouvelle mu ne fa zahaba fa zahaba qibala saahibayya mubashiroon am ñu dem ca ñoom sama ñaari àndandoo yi ci natt bi muy Hilaal Muraara am ñu fa dem am ay nit ñu fa dem ngir bëggal leen warakada rajulun ilayya farasan am benn waay boo xam ne moom fas la war ngir ñëw lu ma gën a gaaw rëppatal ndax moo gën a gaaw gëléem suñu quartier ngir ñëw fekk ma sama kër wax ma bonne nouvelle bi mu ne wasaa sa'in min aslam xibali am koo xam ne nag aju dox la moom dem sama côté wa aw fal jabal kooku nag <laughs> moo yéeg ci montagne bi kooku laa dégg waaw mu ne fa kaana sawtu asra faras waaye baatam boobu moo gën a gaaw fas moom waa ji ba mu ñalgoo yéeg ca kaw montagne sana ba mu yuuxoo ya Ka'b ibn abu abshir dama koo dégg alors que jamono jooj waa ji jëloon fasam mu ngi doon dawal fas yu ngir ñëw wax ma waaye nag baatu baatam boobu moo gën a agsi ndax fajar lépp naan dégg doo dégg benn bruit lépp na saw loolu gaa yi dëkk ci ville yi dañ koy dañuy naqaree saisir loolu xanaa yenn heure yi liñ naan bu suuf seddee mais ñu nekk village yi mais da koy saisir saisir mais bu bu bu doy waar sax da koy saisir saisir bu doy waar. da koy saisir saisir bu garaaw lépp naan tekk surtout fajar yi wala guddi mais lépp naan tekk lu dul oiseaux yi surtout bu dee gudd moom dugub yi ngay dégg ci ci yooyu ñuy def mais bu dee fajar oiseaux yi kese ngay dégg muy muy picc yi. sinon daanaka doo dégg dara dara dara waaye nag moo tax ba mu yuuxoo mais baatam laa njëkk a dégg que baroom fas wi waaw waa ji waroon fasam di daw si di ñëw waaw <laughs> mu ne falam maa jaa amil ladhi samatu sami'tu sawtahu yubashiruni waa ja ma dégg baatam nag ba ñëwee ngir de bëggal ma yemul ci loolu après dafa ñëw ci man mu ne ba mu ñëwee fa fa kasawtuhuma iyaahu bishaaratihi wallahi maa amliku gayrahuma yawma id waaw wasta wasta'artu thawbayni falabistuhuma nee na waa ji ñëwee di ma jox bon nouvelle bi damaa kontaan ba damaa jël sama ñaari yére yi ma yi ma yor yi ma moomoon laa jël jox ko ko kado ba pare àbb ay yére yoo xam ne man moom laay sol waaw jël sama yére jox ko ko ñëw àbb ko ay yére allah allah allah allah allah allah allah la waaw mu daal koy jox de waaw te rek laa amoon na ma daal di àbb ay yére yeneen daal koy sol jox ko moom yi ma yoroon tellement damaa kontaan ci bushra gi bonne nouvelle gi mu indi gis nga dugal mbégte ci sa xolu jullit dafa am solo jaamu yàlla yu rëy yi la bokk waaw mais nekk un annonceur de bonne de mauvaise nouvelle ça c'est mauvais ça mu ne fantalaqtu ata ata amamu rasulallah nee na nag ca saase ma daal di jóge foofu gaaw ba ma échanger sama yére yi may naa ko yële àbb ay yére jëm ci yonent ma lay saar saam jublu yatalaqaani naasu fawjan fawjan nee na mais mbedd mi yoon bi laata may àgg nit ñi di dajeeg man ci mbedd yi waaw yuhayyi'una nii bi tawba wa yaquluuna li tahinka tawba tawbatullahi alayk nit ñi di ma yiir ci mbedd yi ku ma dajal mu ne ma ah, ah na Maalik ah, kontaan nañ ci yow waaw ah, ay mbooloo mbooloo di dajeeg man ay mbooloo mbooloo di dajeeg man yu xëy na nii di ma ndokkeel ci li nga xam ne mooy li may buur yàlla daal bi nangul sama tuub waaw gis nga de naan ko lii di dahin kan at tawba waaw waaw. waaw sa sa tuub gi yal na yal na woyof ci yow yal na nekk loo xam ne moo mooy loo xamante ne nii mooy nekk na ko pare mais yal na nekk li nga xamante ni day continuer yomb ci yow tawbatullaahi nangu yàlla gum la delloosi delloogu la bu yàlla delloosi nee na noonu la ma nit ñi fu ma romb ñu may ndokkeel ah taw bi yaa tagambam na Maalik ah kontaan nañ ci yow neewuñ fi mooy gis nga sahaabay radiyallaahu nit lu man di def lu mu garaaw garaaw bu jéggaloo wala yeneen ci ma ne saabsaab man ni baax nañ ko jeex na dañ koy fàtte. Seydina Omar radiyallahu anhu ba mu tuubee kenn nekku fi ko eh bu ñu fontoo yow yow mii nga xam ne mos bàkkaar bu ne def nga ko déedéet. Hamza Seydina Hamza ba mu tuubee kenn newu fi naan ko waaye yow Hamza yow eh, yow xam nañ la sa démb gii déedéet ñoom ku tuub jeex na waaw ñi nga xam ne ñoo mooy lu ne lañ doon def buñ tuubee baax na. waaw kenn du fi nekk di leen fàttali seen dem mais ñun waxuma la sax ñi gëmul mais jullit kese day defu bàkkaar boo xam ne tuub na ci tout temps ñu koy delloo ci bàkkaar boobu ah saay mii nga xam ne ni mu kàccoore woon moos eh, kii mooy koo xam ne ab baar la yoroon ab taverne ab taverne la yoroon di fo ah di fa dajale yi nga xam ne mooy majaalisu saxaawa yi mu am ci ah ba ni nga xamante ne nii ci la ciy génne bàyyi loolu lépp nekk léegi di dem jàkk di kii nga gis nit ñi di ko delloo tout le ci loolu ko wax nga gis nit ñi tout le temps ñu koy delloo ci ay lam ne woon démbam ay démbam gu ñaaw oh sawaay mii aka aka masa kii nag aka masa saay saay ñu ngi koy gis nii mais yow loolu waroo ko wax gis nga ñoom fàtte nañ boo kii wee jeex na kenn dootu fi nekk di wax naan sa démb lii la woon waaw mu ngi mel ni du ñoom démb kese moom la mooy ki nga xam ne démb ci mujj waaw kenn faaleetu kenn faalewu ko woon mais bi kiiwee ñu koy accueillir fu nekk naan ko li yahinkal ka euh, euh, mu ne yatalaqaani naasu fawjan fawjan yuhayyi'una ni nit ñi di ma accueillir mbooloo mbooloo waaw di ma ndokkeel de di ma ndokkeel mooy newuñ fi di ko delloo démb ma ah non ñu koy ndokkeel ku mu ñu koy ndokkeel waaw nee na noonu laa def xatta daxaltul masjida fa ida rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jalisun fi l masjidi wa hawlahu fa qaama talhatu bnu ubaydillah yuharwilu xatta saafahani wa hanna'ani wallahi maa qaama rajulun min almuhaajirina gayru nee na noonu laa def fu ma dajeeg nit ñu may ndokkeel di ma ndokkeel ba ni may agsee ci jàkka ji nee na maa ngi seen yonent bi alayhi salaatu ci biir nit ñi ci saxaaba yi nee na naka nit ñi wër ko nee na naka laa dugg si rek talxat ibn ubaydillah talxatul xayri talxatul fayyad radiyallahu ta'ala anhu daal di jóg ñëw ci man waaw moom moom a gàttandu di daw yu hër di daw ci jàkka ji di di di di ma ut si saafaxan yi mu daal di may mu daal may nuyu daal di may akolaat waxën na anii ndokkeel ma waaw mu ne Seydina Ka'b ibn Malik mu ne wallahi maa qaama rajulun min al muhaajiriina ghayru kenn ci muhaajiruuna yi jógul dog ñëw ndokkeel si ma accueillir ma kudul Talha kudul Talha ibnu Ubaydillah ah kudul Talha ibnu Ubaydillah moom kese moom kese mooy ki nga xamante ne nii moom mooy mooy ki jóg ci muhaajiruuna yi ñëw daal di may gatandoo noonu la Seydina ah mu ne nag mu ne nag loolu gis nga man taam wallahi gis nga nag loolu mu def oh lu rëy la ci man waaw ah, moo tax da wax naan laa yansaaha moo tax mu ne riwaay bi ne fa kaana kaabun laa yansaaha li Talha waaw ci riwaay imaam al Buxaari bi la ne wala ansaaha li Talha loolu mu ma defaloon mooy kenn ku jóg ñëw accueillir ma daw buñ ma gisee daal di daw jóge fi yonent bi alei saatu nekk saxaaba yi ñëw di may accueillir daal di may oxolaat waaw tatagal ma nee na lool duma ko fàtte mukk loolu loolu duma ko masu duma ko fàtte mukk jëf ju rafet jooju jëf ju rafet jooju talxa ma duma ko fàtte mukk mukk ma fàtte ko waaw waaw waaw léegi la ansa wala ansaha li Talha qaala Ka'b fa lamma sallamtu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qaala rasulullah wa huwa yabruqu wajhuhu min surur nee na yonent ma ne saa saa mu ko nuyoo mu tontu ma ne fekk xar kanamam gi mu ngi leer naññ ndax bëgg ndax mbégte gi nga xam ne moo ko moom moom ci la nekke ndax yonent mi aleyhi salaatu salaam mbir mi na koo metti woon temps bu mii ni mel koo xam ne aqabi la fekke naa bay'atul aqaba fekke Uhud fekke xare yooyu yépp ana lan moo tax lan na ko nan la Iblis mën a def rek ba ba ba ba tarxiis loo ko rek ci loo xam ne xeet xare bu mel nii ne ñépp dem moom mu toog loolu da ko metti woon li tax ciy demul mais ba buur yàlla ne loolu lépp léegi jéggal naan yonent bi saa saam kontaan waaw wa yaqulu nee na mu ne abshir bi xayri yawmin marra alayka mundu waladat ko ummuk mu ne say naa euh, kii kaam bégal ci bés bu gën bu paase ci yow depuis bala sa yaay juree mooy ba nga juddoo ba léegi bii mooy bés bi gën bi ci bés yi la romb waaw abshir bégal waaw bëggal ci bés boobu de mooy tey mooy tey mooy tey nii bés bi muy ndax bés boobu bés bi nit di nit loolu ak jug ak juddu gu bees la boo nee ci bàkkaar ba buur yàlla xes ko xam nga ne loolu juddu gu bees la mooy da nga <coughs> gu bees <coughs> bi xayri yawmin marra alayka mundu waladat ko ummuk depuis bala sa yaay ba nga juddoo ba léegi bégal ci bés bi gën boo la romb waaw waaw léegi <laughs> mooy nga ne mais ba mu tuubee nag ba mu duggee ci lislaam ah lañ naan la bés boobu noonu bés bu mooy mooy lii nii moo at moo moo moo mottali moo mottali mbégteeg bés goo ak matut bés boo bële voilà loolu kese la mooy bés boobu ba mu dugg ci lislaam rek doyul woon parce que defaat na fi lu toll nii lu rëy nii bés bii nag ñu ko tuub ñu ko tuubal ndax lii kabira la waaw mooy bañ a dem yow yow ci xare boo xam ne farata la waaw parce que dañ ne ko jógal dem waaw waaw parce que yow mu taw ba bésub tuub bésub dekkiwaat la bésub judduwaat la loolu la moo loolu moo tax lool loolu la koy wax mooy ne parce que xam nga bés bële <coughs> ñoom dañu waa Ansaar après dañu bokk ci njëkk gëm yonente ma lay sar sar alors bés bi mooy ne moom dafa newoon ci yiiw nekk ci baax ci mbaax def loo xam ne daanaka loolu mënoon na mab ba léppam lu mu def waaw mënoon na quoi parce que naafiqi xool naafiqi yi ñoom bu doon mas nañoo def dara mooy gis nga seen ñàkk dëggu gi lim màbbe liñ def lépp bu doon masoon nañu def dara waaw en plus teg wax lu amul mais moom yooyu yëpp mais bii ñoom defuñu moom moom lim def mooy ñàkk dem gi rek ci xare bi loolu rek gravité bi ci nekk waaw parce que ci kabaa'ir yi la bokk waaw yow bu dee tawal li sax fi moo bokk ci as-sab'ul mubiqaat yi nga xam ne dañuy nakk boroom safara mooy ki nga xam ne moom dem na dem na gaa ci xare bi mais dafa daw xare bi daa tàng mu daw lan ngay xalaat ci ki nga xam ne dañ ne ko ñu dem mu farata ci moom moom moom demul sax moom la kee des dem ba foofu sax di xare moom fekk ko ci mbiri tàng mu daw que moom fekk ko ci moom moom daa demul du tout kan moo gën a garaaw garaawle kan mais mooy ki demul waaw bu dee lee mooy naqaate ci safara kon bii luñ ci wax kon kay bëggal ci bés bi gën bi bu ma sa jàll ba nga ba léegi mooy lii ndax gëmoon nga gaa baaxoon na waaye defoon nga loo xam ne manoon na màbb sa jëf yépp waaye ne bés bii la buur yàlla nangul sa tuub indiwaat la nga tuub mu nangu ko loolu mooy meilleur de tes jours voilà kon mu ne ko kon abshir bégal bi xayri yawmin marra alayka mundu waladat kaw mu qaala fa qultu nee na ma ne ko amin indika ya rasul am min indillah ma ne yonent bi sallallahu alayhi amoon naab laaj nag mooy sama tuub gii ñu nangu nangu maa indiwaat tuubal ma borom bi def lool ci yow la jóge wala moom borom bi subhaanahu ci boppam moom moo moo moo ma indiwaat nangul ma sama tuub delloo si ma nee na yonent ma lay saab saam ne ma laa bal min indillah jógewul ci man de buur yàlla la loo moo tax bu yonent ma lay saab saam kenn du ko jaawale yàlla <laughs> voilà mooy ki gën ci lu yàlla ku yàlla sàkk waaye nag ñun duñu wax koom nasaraan ya ah. waaw ñoom baleen seyna isa ibn maryam ala nabiyina alayhi afdalu salaatu jaaxale dañ ne moom yàlla la doomu yàlla la walla iyaazu billaah mais ñun yonent bi alei satu xam nañ ne moo raw naa isa ibn maryam mais jamais ñu ne yàlla la déedéet waaw jamais loo xam ne aqu borom bi képp kese exclusivement réservé ñu naan ñu ñëw di di wane ne dañoo bëgg yonent bi alayhi salaam tax ñu naan ah waaw yonent bi alayhi salaam moom xam na lool wala man na lool déedéet du ñu ko wax de waaw moo tax mu ne woon laa tatruuni bu leen ma di di mooy mooy di tag tagal mooy di wax wax yoo xam ne na ko wolof di waxeeti tag tagal wala la mooy di wax wax yoo xam ne genre wax yoo xam ne demewul noonu. di yëkkati nit di yëkkati nit comme ni yéeféer yi nit ni ni nasaraan yi def anisam na Maryam ba ne doom ne doomu yàlla la waaw di wax wax bari wax loo xam ne nag ëpp na wal iyaadu billaah mu ne bu leen ma def lool de comme nit ñee defoon moo tax fii gis nga sëy naa kaam da laaj ne ko mais mbir mi ci yow la jóge sama nang indiwaat ma nangu ma tuub loolu noonu ci yow la jóge wala ci yàlla mu ne ko déedéet bal min indillah jógewul ci man ci borom bi subhaanahu wa ta'ala mu ne wa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida surra stanaara wajhu fa ka anna wajhahu qit'atu qamar qaala wa kunna na'rifu dhalik mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nag dafa newoon koo xamante ne nii moom bu ma soon a kontaan <coughs> fa ka anna wajhahu qit'atu qamar xar kanam bi lay mel ni dogu weer mooy weer weer wi gis nga bu lëndëmee ni ngay gis bu guddee ni muy weexe noonu badr bi xar kanamam gi noonu la doon mel weex tal waaw ndax mbégte wa kunna na'rifu dhalika ñun loolu dañ koo xamoon ci moom di ko xàmmee ci moom nee na xaala fa lamma jalastu bayna yaday bi ma ñëwee nag ba agsi toog ci kanamam qultu ma ne ko ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam inna min tawbati an anxali'a min mali sadaqatan ila allah wa ila rasuli sallallahu alayhi wa sallam nee na nag bi ma ñëwee ba toog ci kanamam ma ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci lii nga xam ne moom laay tuube comme que buur yàlla indiwaan na ma ngir ma tuub mu dàq mu nangu sama tuub hein mooy ni may def mooy damay génn ci sama alal waaw an an xal yaa ma ba set min maal yi sama alal yi ma am yépp def ko sadaqatan ila def ko sarax ngir boor yàlla wa rasul wa ila rasuli ngir yonentam tamit alayhi salaam ah waaye loolu de difficile de ah ah loolu dafa jiwi loolu dafa difficile de hmm. xoola mais loolu wérul quoi en tout cas imaam Ibn nee na mu ne ki nga xam ne moo daw demoon ki ki bëggal Seydina Kaab ibn Malik yéeg ca montagne Sala mu ne Seydina Abu Bakar la waaw ñaar lañoon woon Seydina Abubakar ak Seydina Omar la waaw waaye loolu noonu lay sa bi wér ko waa wérul <laughs> imaam al-Waaqidi sax nee na ka yéegoon ca montagne ba Seydina Abubakar la moom moo yuuxu ne qad taaballahu ala Kaab ki génn ak fasam nag moo doon Az-Zubayr ibn al-Awaam fas wi moom mën naa nekk muy Az-Zubayr parce que moom la boo yonent mi alayhi salaam daal di woon daal di woon bokkale ak moom waaw waaw mais loolu qaalahu al-Waaqidi quoi léegi kon mu ne yonent ma saat saam nag bi ma nee ko bokk na ci ni may tuube mooy damay jël deñ sama alal yépp hein di koy summeeku ba set joxe sama alal yépp ngir yàlla ak yonentam alayhi salaam def ko muy sarax ah yonent ma lay nee na mu ne ma déet am sik ba'da malik fa huwa xayrun lak téye lenn ci sa alal loolu moo gën ci yow waaw waaw kon loola de <laughs> moo tax ci riwaay imaam Abu Dawud bi soloo na ko mu ne foofu dane yonenti ma lay saa bokk na ci sama taw ba ni may tuube damay génn sama alal yépp def ko sarax yonent ma ne saa saam ko déedéet mu ne kon nisfahu xaaj bi yonent ma ne saa saam ko déedéet qultu fa thuluthu ma ne ko kon un tiers bi qaala naam yonent ma ne saa saam ne ma waaw waaw wa thuluth ma baxoon sëy naa Saad wa thuluth wa thuluthu kasiir un tiers te même un tiers bi bari na kon loola de moo tax ci beneen riwaay bu ibnu na nekk ci imaam ibnu Mardawi dana ko yujzi anka min dhalika sulus waaw ne ko sulus bi dina doy moo tax lii lu doy xam nga moo tax moo tax bañ déggee Yonent mi alayhi salaatu doon wax Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqaas wa sulusu ba mu naan Makka lañ demoon doon aj gi mu mu feebar ba jàpp ne day génn àddina ne day def testament Yonent mi alayhi salaatu ne nag Yonent mi alayhi salaatu man daal damaa bëgg sama alal ji yépp ma comme que jigéen rek laa bàyyi laa bëgg euh, joxe mu ne ko déet déet déet mu koy wax mu ne ko déet ba moitié bi mu koy wax ba ne ko sulus bi mu ne ko waaw wa sulusu as sulusu wa sulusu même un tiers sax kasiir bari na ne ko nag bi an tazara alatak non ki euh, aghniyaa xayrun min an tadharahum aalatan yatakaffafuuna an-naas aw kamaa qaala alayhi salaatu ne ko nag nga bàyyi sa njaboot nga bàyyi sa njaboot ñu am woomal nekk à l'abri de besoin moo gën nga bàyyi leen ñu nekk ñoo xam ne dañuy ñu nekk ñoo xamante ni yatakaffafuuna nekk ñu pauvre di di di jéem di yalwaan ak topp nit ñi ngir mën a am luñ dunde voilà kon sulus bi la ko mujj wax ne ko déet waaw xam nga lii <laughs> lii waxoon nañ masala bi mais pourquoi nag Seydina Abu Bakar moom ba mu ñëwee di joxe alalam yëpp yonent ma lay saa saa néew ko déet parce que huwa siddiq <laughs> mooy siddiq waaw wamaa yughni anhu maaluhu idha tar no kii wa li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtighaa wajhi rabbihil a'laa wala sawfa yardaa huwa siddiiq radiyallahu anhu moom moo loolu ak ku ah ak képp koo xam ne jege nga foofu waaw te sa njaboot boo ko joxee du ñu nekk di kaas wala di kii di misère misère lu Seydina Siddiq moom alalam yépp la joxe te kenn ci njabootam du ne eh eh, eh, eh, eh papa non quand même tu nous laisses quoi non yooyu moom téyeel lu bari waaw joxeel sulus kese nee na nag yonent ma saa kon ne ma déet téyeel leen ci sa alal ci bu ñëwaatee ci riwaaya saxiixa yi kon gis nañ ne ci yeneen riwaaya sulus la ko wax da ko mujj ne lool joxeel sulus kese mais pas lépp waaw nee na ma ne ko ci saxiixayn fa qultu fa inni amsiku sahmi alladhi bi xaybar damay téye sama part bi ma am xaybar mooy alal ji lañ bañ ubbee xaybar ku nekk daal loo fa am màng ma mu ne man la ma fa am xaybar dama koy téye qaala wa qultu nee na ma tegal ko ne ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam inna allaha innama anjaani bisidq wa inna min tawbati an la uhadditha illa sidqan ma baqiit qaala fa wallah hima alimtu anna ahadan min almuslimina ablaahu llahu fi sidqi alhadith mundu dhakartu dhalika li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ila yawmi hada ahsana mimma ablanillahu bi waaw nee na ma ne yonent bi alayhi salaam ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa bokk na ba léegi ci ma ne mu nee na ma ne ko buur yàlla de daf maa sauvé te ba may sauvé ci lim ko jaarale mooy dëgg gu ma wax waaw mooy wax dëgg waaw man wax dëgg ci la ma buur yàlla daldi rëccële ci la ma subee kon nag bokk na ci li may tuube ci buur yàlla comme que nangu na maa indiwaat ngir ma tuub maa ngi nii di tuub bokk na ci li may tuub ci ay pacte yoo xam ne dama koy jël mooy an laa uhaddisa dootuma wax illaa sidqan lu dul dëgg maa baqiitu mooy masu koo wax sax nekkul déggoo li ko waa ne wax sànk bi muy génn ci jàkkat yi ba mu ñëwee ne eh, lii wa ma dal lii lii laa def wax dëgg mais ñu ne ko masu ñoo xam ne def nga bàkkaat te wax lu amul moom ñépp xam ne même ñi nga xam ne amuñu religion sax xam nañ ne baaxul mooy masu koo wax waaye nag dafa gina takk tànk tubayam ah ah ne nag mbir mi lenn la mooy à partir d'aujourd'hui damay gën a vigilant ci bañ a tee wax lu amul waaw maa baqiitu fekk maa ngi dund xaala fa wallaay maa ngi wat ci yàlla maa alimtu xaw ma ahadan anna ahadan kenn min al muslimiina ci boo jilali ablaahu llahu fi sidqil xadiis buur yàlla defal na ko xéewal ci wax dëgg ci waxam mundu zakartu ba ma ba ma xàmmee ba léegi daalika bu ma tuddee lool lay mi alayhi salaam da léegi ba ma ko waxee lool gisuma ko yàlla defal xéewal gu toll ni ilaa yawmi hada que man que bés ahsana lu gën rafet mi ma ablaani xéewal gi ma defal ndax ku dëggu rek jariñu waaw problème yi da ngay foog ne yée bu ma waxee dëgg yàqu de waxal dëgg rek waaw wax nañ la ko fan yee inna rajula la yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda allahi siddiqa li yonente ma lay saar nit dina wax dëgg di topp di wax dëgg di seet wax lu dul di wax ka dëgg ba buur yàlla boole ko ci siddiquna te bu la ca boole di nga xam ne wallaahi gi amul lu gën a rëy loolu de moo tax mu ne man de gisuma ci jullit ñi ku yàlla faye gin a rafet lu mu ko faye te màgg ndax mun te gën a neex gën màgg que man ba nga xamante ne nii mooy ah ci laa muñe waaw Allah nee na nag wallahi maa ngi wat yàlla maa ta'ammadtu kadiban mundu qultu dhalika li rasulillah masuma waa ngi wat yàlla ba ma ko waxee yonent ma lay sarsam ba léegi masuma toog ah di wax loo xamante ne nii amul ba ma waxee loolu yonent ma lay sarsalaam ba léegi waaw waaw masuma di tay di wax loo xam ne amul wax naa la da koo masula def sax dalaa bëgg a préciser ne loolu gis ne rawatina bi ma ko waxee yonent bi alei satu salam ba nii ma leen di nettale yow sama doom abdallah lii masuma wax lu amul déppi boobu tay ko di wax lu amul ba sama bés bi wa inni ta la arju an yahfadani allahu fi ma baqi te am naa yaakaar lool buur yàlla préserver ma ci ma continuer ci wax lu di wax dëgg kese ci li des sama dund qaala nee na moom Seydina Kaab fa anzala allahu azza wa jalla laqad taaba allahu ala nabii wal muhaajiriin mooy aaya yooyu la suñu boroom wàcce nee na suñu boroom aaya yooyu la wàcce ci suñu tuub ci ne laqad ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim laqad laqad taaba allahu dëgg-dëgg buur yàlla delloo na tuub na delloosi na ah alal nabi ci yonente mi alay saar saam wal muhaajiriina ak ju muhaajiruuna wal ansaar ak wa ansaar alladiina ñi nga xam ne tabaw ñoo ko topp fi saatil usra ci jamono ja nga xam ne dafa metti muy ghazwatu Tabuuk min ba'di ginnaaw maa ba nga xamante ni maa kaadu tuutee kon yaziixu mu jeng quluubi xolu fariqin benn mbooloo minhum ci ñoom summa taaba ginnaaw gi mu delloo leen summa taaba alayhim mu delloo leen innahu moom buur yàlla bihim ci ñoom ko ko ko ko ñeewante la rahimun aji yërëmaa koon la mu ne waala thalathati na ko noonu it moo delloosi ñetti ña nga xam ne alladina ña nga xam ne xullifu woo ñoom defuñ ni naafiqi de ñoom dañoo wax dëgg hatta ba kera ida daqat alayhim al ba suuf si di daal di xatee mi ma ci ñoom bi ma rahuban malgré li wa daqat mu daal di xat alayhim di seen kaw anfusuhum seen bopp wa dhannu ñu daal di yaakaar am mooy baa yaakaar ñu am yaqiin an laa maljaaka amul fu ñuy rëccee mina amul amul rawwaay minallaahi ci buur yàlla illaa ilayhi lu dul dellu ci moom rekk la mën a muccal de ci buur yàlla suma ginnaaw gi taaba alayhim mu delloo leen li yatuubu ngir ñu daal di tuub ci moom inna dëgg-dëgg buur yàlla huwa moom da tawaabu mooy aji tuub nangookaayu tuub bi aju delloo nit ñi te mooy aji nangu tuub yi de te mooy delloo nit ñi arrahimu aji ki nga xamante ne nii mooy aji yërmande gi de mu ne yaa ayyuhal ladina amanu ee yéen ñi gëm yàlla taqullaha ragal leen yàlla wa kunu ta ngeen bokk ma neen bokk di ànd ma saadiqiina way dëggu ñi Seydina Kaabu kon mu ne suñu borom daal di wàcc aaya yi hein qaala Seydina Kaabu ne wallahi ma an'ama Allahu ala ni'matin qat ba'da id hadaani llahu lil islaam a'zama fi nafsi min sidqi rasuulallah sallallahu mu ne maa ngi waat ci yàlla buur yàlla de xéewalewu ma buur yàlla xéewalewu ma benn xéewal boo xamante ne mukk boo xam ne moo gën rëy ginnaaw ba ma gindee ci lislaam bu gina a màgg ci man sama dëgg ko ma dëggaloon dëggul yonente mi alayhi salaam an laa akuna kadabtuhu fa ahlik kama halaka alladhina kadabu que le fait que en plus waxuma lu amul comme ñi nga xam ne ñoo waxul lu amul ndax bu ma ko defoon fa ahlik konoon te kon alku naa comme ni nga xam ne ñooñu noon lañ alko woon ña waxoon lu amul mooy naafiq yi jiitoon ndax inna allaha qaala lilladhina kadabu wax na ñoom ñi nga xam ne waxuñu woon dëgg hatta anzala al wahyi ba ni muy wàccee wax yi sharra maa qaala li ahad lu gën a yées lu mu wax kenn wa qaala allah nee na buur yàlla ne lii la wax ci ñoom moom mooy sa yaxlifuuna sa yaxlifuuna billaahi lakum idaa inqalabtum ilayhim li tu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijsun wa ma'waahum jahannam jazaa'an bimaa kaanuu yaksibuun yaxlifuuna lakum li tardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna allaha laa yardaa anil qawmil faasiqiin waaw wuu naafiq yi seen problème am nañu am nañu sérieux problème naafiq yi lahum problématun kasiira am nañ ngandi problème mu ne yaxlifuuna lakum nee na lii la leen wax sa yaxlifuuna lakum sa yaxlifuuna billah nee na ñoom ñi wedd ñi na woon waxoon lu amul ngir rëcc heureusement maa ngi sant buur yàlla xéewal gi ma defal ba bokk ma ñooñu liñ wax ndax buur yàlla wax na leen lu xam ne waxu ko kenn ci lii nga xam ne yu yées yi ñu def ñoom waaw mu ne ndax ñoom suñu borom dane sa yaxlifuuna billah dinañ waat ci buur yàlla lakkum ñeel leen idan xalabtum bu ngeen dellu mooy bu ngeen jógee tabu ilayhim li turidu anhum waaw fa aridu anhum dinañ leen waatal de waaw ngir bañ rek ngeen daal di leen du mooyoog yooyu allahu akbar mu ne nag gaa mu ne yonente mi alei salaatu salaam du mooyu leen nag fa aridu anhum du mooyu leen léegi xam ngeen ni ñu mel mooy waxuñu woon dëgg ñi 83 yu jàpp 89 ric suñ sobe lañu waaw ñu bon lañu wa ma waahum te seen place seen seen dëkkuwaay wa ma'waahum seen dëkkuwaay jahannama mooy jahannama jazaa'an muy pay bi maa kaanu ci li nga xam ne lañ nekkoon yaksibuuna doon ko jëf yaxlifuuna dinañ waat lakum ñeen leen li tardawankum ngir ngeen ngir li tardawankum ngir ngeen gërëm leen moo taxoon ñu ñëwoon ci yow fii doon la waatal naan la dañoo am ngànti billaahi te waxuñu dëgg de fa in tardaw anhum même yéen bu ngeen leen gërëmee fa inna allah yëg leen ne buur yàlla azza wa jalla laa yarda nekku di gërëm xam ne ay gër ay nit lañu alfaasiqiina ñi nga xam ne ay kàccoor ay génn topp lañ ne mooy loolu lañu wàcce ci ñoom allahu akbar mooy gaa yi waato foogoon na génn nañ ci suñu borom démasqué na leen nee leen même bu dee nee woon nga gërëm nga leen jéeg ñaajal nga leen njéggal loolu lépp njéggal loolu du dal ci ñoom de parce que inna allah buur yàlla laa yardaanil qawmil faasiqiin qaala kaabu seydinaa kaabu ne kunna xul xullif naa ayyuha salaaha ñun ñetti ñii nag a ah, ñun an amri ulaika alladhina qab qabila minhum rasulullah xiina xalafu la mu naa xullifu bi aaya bi wax waala salasati alladhina xullifu waxul ne mooy suñu ñàkk dem Tabuk de mu ne ñun dañoo deful ñi nga xam ne moom dañu wuteeg ñoom li ñu def defuñu ñoom li ñu def waaw ba ñu waatalee yonente bi alayhi salaatu salaam mu daal di jaayanteeg ñoom ñaana leen jéggal wa arja yonente bi alayhi salaam bàyyee rasulullah amrana suñuy mbir xatta qadiya qadalla qada fiihi ba buur yàlla daal di ci àtte fa bi dalika qaala allahu azza wa jalla looloo tax suñu borom ne wa ala thalathati alladhina xullifu looloo tax le fait que defuñ ni naafiq yi wa laysa alladhi dhakara allahu mimma xullifna taxallafuna anil ghazw buur yàlla waxul suñu ñàkk a dem ghazwatu Tabuk du lool de waxul lool foofu de li muy wax mooy la fait que ñun ñu wuteeg li naafiq yi def keroog di waat di wuti ngànt waaw antadara ah mu ne wa innama huwa li am ba des loolu mooy taxliifuhu iyaana wa irjaa'una le fait que yonent ma saa saa bàyyi ñu joxuñu àtte bi mu jox ñee mooy ñaanalu ñu njéggal te tamit neewu ñu baax na jaayanteeg ñun noono mu bàyyi suñu mbir ak yàlla am man xalafa am man xalafa wuuteeg ñi nga xam ne dañoo waat wantadara ñu ay ngànt ilayhi fa qabila minhu mu daal di leen nangul loolu le waaw loolu nag ci kaw nii lii mooy nettaleeb hein euh, Seydina <coughs> Ka'b ibn Malik ñu gis ne boo seetloo bokk na ci mooy yi bari nay njàngat mais li ci ëpp hein am na yuñ ci gis da gis ni ànd ak nekk ci ci ay ay nattu am tamit ñoo ci nekkal ñoo xam ne dañuy dund comme yow li ngay dund dina tax nga gën a mën a muñ parce que demoon na bay naroon a lâché parce que gars yi liñ ko wax yépp mais bi mu laajtee ne est-ce que am na kenn ñenn ñu doo xam ne ni man lañ ñoo bokk ak man ci mbir mi ñu ne ko si am na ñaar tuddal ko ñaari nit ñu baax mu daldi ah ne nag kon nag comme ko loolu nag moom man ñooñu doy nañ ma waaw ñooñu doy nañ ma waaw mooy loolu daal lii lépp daal mooy li aaya ba jeexe rek. yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as saadiqin lii lépp mooy dëggu rek ànd ak ñu dëggu ñu tey dëggu loolu rek moo ko sauvé moo leen sauvé moom nag Seydina Kaab ibn Maalik ngir jeexal tarjamaam mooy wax nañ la kon mu mujjoon ba silmaxa ba doom ji Abdallah mi jële mbir mi ci moom moo ko doon moo ko doon wa mat radiyallahu moom nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wute kan la génn àddina ku mel ni imaam Ibn Hibbaan nee na jamonoy naa Ali yi la génn àddina mooy jamono yiñ faati Seydina Ali mooy jamono juste jamono yooyu la génn àddina la 40 bi noonu ah ci la génn àddina <coughs> imaam Ibn Abi Haatim jële ci baayam euh, mu ne moom mu ngi génn àddina parce que bi muy silmaxa xilaafa Seydina Muawiya ci la commencé nekk silmaxa mu ne génn àddina la cinquante kon wuteeg wax bële ne jamono Seydina Ali bi ñu faatee Seydina Ali ci la génn àddina ne la cinquante fekk mu ngi am soixante-dix-sept ans sab'un wa sab'una sana voilà voilà imaam al-Baghawi nee na jota na ma kay Seydina Ka'b la génn àddina ci xilaafu Seydina Muawiya mooy façon Seydina Muawiya xilaafaam kañ la yem cinquante neuf soixante cinquante neuf soixante mais kii nee na la cinquante nag ci la génn àddina muy jamono Seydina Muawiya ibn ah. kon loolu la moom kon loolu daal lañ wax ci ay génnu àddinaam am ñu ne jamono bi jamono bi ñu rey Seydina Ali ci la génn àddina mooy la quarante am ñu ne déedéet déet déet génnul àddina jamono jooju de moom jamonoy seydina Muawiya l'an cinquante ci abi Sufyaan radiyallahu taala anhu ci la aya dalika kaan kon kooku mooy sayidina Ka'b ibn Malik ah ibn abi Ka'b ibn al-Qayn ibn Ka'b ibn Sawaad ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima ibn Sa'd ibn Ali ibn Asad ibn Saarida al-Ansaari as-Salami radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu